kon walillahi alhamdu wal minna al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah muy ñëwaat ak ñun fi ñu yemoon ci suñu jotaay bii ñu génn euh, jeexaloon nañ xadiis bi nga xamante ne nii ak bunt bi nga xam ne moo doon baabu tahrim ihtiqaar al bunt bi doon wax xaraam gu mu xaraam ngay jullit bi di xeeb moroomu julitam xadis biñ ci mujj woon a gis moo doon xadis mille cinq cent soixante-seize mu ne woon wa an Jundub ibn Abdillah radiyallahu anhu annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala rajul wallahi laa yaghfiru llahu li fulaan walillahi alhamdu wal minna xadis boobu lañ gisoon tey ñu war a continuer fi ñëwoon ci kitaabul umuur al manhiya anha ba léegi muy chapitre bu bees di chapitre deux cent soixante-quatorze muy baabu iwal imaam an-Nawawi ne baabu bunt an yi tere an izhaari di wane ash-shamaata mooy di kontaan ci malheur bu dal bil muslim ab jullit alhamdulillah waaw wal iyaadu billah ci loolu mooy loo xamante ne lu metti lu dalub jullit yow nga ci nga ciy wane sa contentement quoi waaw waaw ay très bien c'est bien fait pour moom voilà loolu loolu lu garaaw la mooy faraxu bi baliyatin man ka aw man tu'adi waaw mooy ngi ngay kontaan ci loo xam ne ab musiba bu dal koo xam ne ab jullit la kat waaw yow nga ñëw noonoog moom wala moom mu noonoog yow léegi nag am lu metti lu ko dal dogalub yàlla nga kontaan ci c'est très bien fait pour moom i ci gisagul dara sax <laughs> yàlla bàyyi ko ba ci kanam i fay waay bég naa waay kan moo may joxati beneen <laughs> waaw loolu nag lu garaaw la loolu c'est tellement grave waaw ab jullit ni yow lii lépp dafa contraire ak wa fa aslihu bayna axawaykum ak innamal mu'minuna ixwa lii léeg dafa contraire ak moom way ngëm yàlla yi dong ñooy ay mbokk yow am lu dal sa mbokk jullit nga ne c'est bien fait pour moom wala pour eux même bu dee mbooloo lañu voilà waaw waaw gaa bàyyi leen foofu rek c'est bien fait pour ñoom ah dégg naa gars yi dañ leen a bàyyi bañ dajaloo rek ñu bombarder leen ñu dee ñoom ñëpp waaw loolu moom baax na quoi wal iyaadu billah wal iyaadu <laughs> yow de xaw ma yow moom ku la gën ëpp bàkkaar ku ko xam na ma ko wax wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi billah léegi kon al imam léegi fii moom lu tudde bunt bi bokk ci mbir yi nga xam ne dañoo xaraamal jullit bi di ko def dañ koo tere mu indi fii aaya muy aaya bi ñu la wax sànq qaala mu ne borom bi nga xam ne moo kawe te yéegu de nee na innamal mu'minuuna ixwa suuratul hujuraat aaya dix mu ne borom bi nga xamante ne moo kawe te yéegu nee na innamal mu'minuuna aaya bi fan yii moom lañuy gis innamal mu'minuuna dëgg-dëgg way gëm yàlla yi ak yi ko jege dëgg-dëgg ñoom ixwa ñooy ay mbokk foofu la ci yem mooy kon ñi nga xam ne lim la bëgg a wax dëgganteem ak lëkkaloo ak aay mooy. ak suñu wow kii bi bunt bi ni mu ko tudde mais mooy yow yaakaar nga ni dina nekk sa mbokk wala boog ñu bañ a xam lu mbokk yi tekki quoi waaw loolu kese mais mbokk bu xamee li ñuy tekki dëgg-dëgg waaw loolu est ce que sa bopp sa mbokk nga xam ne moo war a nekk sa bopp est lu metti dina ko dal nga naan c'est bien fait pour moom waaw c'est bien fait pour ñenn ñi di leen saaga. pour leur wax wax waayow li ñuy wax beneen mu baat bi ñuy wax gémmiñ ci français waaw muy waayow ngi gis gaa xam ne seen xol yi danga naan ñii ñoo gën a wow xeer ñi nga xamante ne mooy xeer ñoo ko gën a wow seen xol yi ñoom daal bala ñoo fiix moom moom bu xawoon a feebar sax nga ne ko sa mbokki jullit nàngam wala sa mbokk ma nàngam am na lu ko dal ci musiba ci saa si lay wir ndax kontaan wal iyaazu billah est loolu doxal na lii borom bi ne yooyu ngëm yàlla yi ñoom dong ñooy ay mbokk déedéet te loolu du mbokk deret kese waaw boo toogee naan waa afghan yi voilà c'est bien fait pour ñoom voilà dañ leen a foofu c'est bien waaw en tant que wolof nga foog ne yow loolu nekk lu dul loo xam ne day wane yow fi nga xam ne noonu nga toll te gis nga boo ko tuubul bu la borom bi jàppee ci kàddu yooyu ngay wax wallahi boo mayul loolu mën na la cee bugale waaw kon nag loolu lu garaaw la ko du ay feeru mbokkoo dere rek mbokkoo diine moo innamal mu'minuuna digg digg way ngëm yàlla yi waaw ñoom ñooy ñoom dogg ñooy ay mbokk waaw léegi nag yow lii nga def ko nga nekk fi di euh, luy day wane ne dafa xaram dañuy tere kon ki nekk sa mbokk mu nekk ci musiba nga ciy kontaan waaw ndax al muslimun axul muslim gisoon nañ ko waaye almu'minuuna fii tawaadudi fii tawaadudihim wa taraahumihim wa ta'aatufihim kal jasadil waahid idaa shakaa minhu 'udwun tadaa'aa lahu saa'irul jasadi bis-sahari wal humma loolu la war a demee way ngëm yàlla yi ci seen cofeel gi ñu amante seen bëggante seen jàppante seen nekk benn ak seen yërëmante dañu war a mel ni loolu mooy liñ jaadu waaw même bu dee ci biti mel nañ neneen waaye lii la leen saaxibu shari'ati alayhi salaatu wassalaam digal te noonu la leen melale ku ci jaar yoon rek ñii ngeen di mel kal jasadil waahid dañuy mel ni benn corps forme benn corps waaw compact waaw waaw nga xam ne idha staka minhu udun gis nga yaram alhamdulillah bu ci benn cër feebaree nopp bi buy metti tànk bi du ne sama yoo newu ci moom it day yëg metti waaw bopp bu muy metti tànk bi du ne sama yoo newu ci wala ëmb déedéet moom it da ko yëg waaw bu ëmbay metti wala euh, cheville ba nopp bi da koy yëg bopp bi lépp ko yëg noonu nga xam ne yaram noonu la synchronisé nekk benn ba loo jam fii reyam bi léppay réagir tëbadoo yeneen saasal nee na way ngëm yàlla yi noonu lañ mel waaw dañuy solidariser ci buy neex waaye buy naqari ñooy bokk ay naqaraki bànneex waaw waaye bon <laughs> voilà kon beneen bi kal bunyaan dañu mel ni benn mur benn tabax bu tabax nga xam ne birig yi li ngay tege xeer yi teg beneen keneen ko du ne bu ma la ba kenn ba kenn laal ma fii ma tegu moom ku tegu sama kaw dinaa la dinaa dinaa la puus nga watta déedéet duñ def noonu bii day nangu tegu ci bii bii nangu tegu ci bii bu paree nag ñu sinante leen ñun ñuy dëgëral te ñenn ñi loolu la jullit ñi loolu de mooy seen melo bi ñu war a melo waaye moom <laughs> la yàlla xam doy na allahu akbar waaw xam nga ne ñooñu moom yéen a bokki mbir yéen a bokki bànneex yéen a bokki naqar kon kooku bu ko naqaram dalee daa nekk koo xam ne yow daanaka ci yow la dala waaw mu ne wa <coughs> leneen luy wane ne dañoo xaraamal ngay wone ak contentement ci musiba koo xam ne daal dal sa mbokk am malheur bu dal sa mbokku jullit wala kenn ci jullit ñi moo xam xam nga ko wala xamoo ko mais mu jullit waaw am lu leen dal yow au lieu nga solidariser mbir mu nekk la tay la sa ndékki gën a neex waaw waaw di trinquer nekk ci li nga nekk di seetaan ay match di def li ngay def mel ni dara xewul waaw waaw ak ñi gën yées moom gina a ñaan sax ñaanal leen yàlla woyofal leen sax duñu ko def waaw parce que amuñu waayu boobu quoi léeg-léeg sax du ak bon waaye mooy ñàkk inconscience ñàkk ak yëgadi bu bon xay waay borom bi la tajalna min al ghafilin waay na bu ñu boole ci ñi nga xam ne ñoo ñuy liggéey amin mu ne wa <clears throat> wa qala taala mu ne nag borom bi nga xam ne moo kawete yéegul ba léegi nee na allahu akbar allahu akbar inna alladina yuhibbuuna an tashii'a alfaaxishatu fi alladina aamanuu lahum adaabun aliim lahum adaabun aliimun fi dunya wal aaxira muy ci suuratu nuur Allah waay waay waay waay wa lam yaj'alillaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur waay waay yàlla yàlla ñu defal nuur waay leer Allahu akbar waaw mu ne inna alladina gaa yi nga xam ne yuhibbuuna ñoom seen médét seen bëgg-bëgg lenn kese la an tafi'a muy tas alfaahisha ñaawteef waaw ñaawteef Allahu akbar moom daal lu bon kese la ñuy yéene way ngëm yàlla yi dal leen fil ladina amanu muy tasaaroo ci seen biir mu ne gaa yooyu lahum ñeel na leen azabun mbugal waaw halimun boo xam ne mooy mu'lim boo xam ne day mettital kañ ko teg fi dunya ci àddina gii wal aaxira waaw borom bi teg ci wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun borom bi nag moo xam dëgg dëgg ñooñu ñooy ñam ci seen biir waaw ndax naafiq yi la woon waaw di mbubboo jullit te lépp lu dal jullit ñi ci lu bon nga ne moo lii la baaxe waaw waaw suñ mbokk palestiniens yi ci palestiniens yi mais c'est bien fait non c'est terroriste quoi voilà c'est comme ça ay yahuud yi defuñu leen dara sax non léegi yow nga foog ne kooku jullit la la mu jàpp ne jullit la nga gis ñenn ñi jaral na leen ñëw di débat ci ci télé bi parce que ay lobby yoo xamante ne Israël yoo xam ne ñoo leen di pousse ñu ñëw taxaw di défendre li nga xamante ne moom la Israël bon walla iyaazu billah sax man tour boobu parce que Israël turu yonent la alayhi salaam muy ci état laa bëgg a wax wala iyaazu billah yàlla ju yàlla jéggal ci tudd gi ñuy tudd Seydina Israil alayhi salaatu wassalaam di ko lëkkaleeg caaxaankat yu mel noonu raykatu nit ñuy mel noonu yàqkat yooyu ci kaw suuf wala iyaazu billah waaw yow nga ñëw pare gi gis ñoo xam ne pare nañ ngay oustaz lañ di ci départ ne ñoom di di wane ne ñoom ñoo nekk ci dëgg quoi <laughs> wala iyaazu billah waaye parce que daaj leen a ëmbal seen seen sànqal te ku la ëmbal sa sànqal ëmbal la sa kersa waaw ndax ñoom état lañ joo xam ne fépp fu ñu nekk dañuy fexe euh, euh, dóor seen propagande waaw di xool ci xam nañ ni dëkk bu waso réew yeeg ma ne gars yi dañoo ñàkk waaw yow moom dañ lay kii di la yóbbu Israël di la yóbbu foofu di la defalal ay subhaanallah di yàgg di njombe baaxul di la yóbbu ci seen réew ma <laughs> waaw ma ñu usurper nangu ko te moomuñu ko waaw ngay woyaa si say affaire bi baax ñu lay jox ay xari tabaski <laughs> walla iyaazu billaah waaw ab sioniste buy jox ab jullit xaru tabaski léegi eh, war ngaa <laughs> moom bu yow moom <laughs> yow moom non moom loolu moom vraiment mooy taar takk-takk bu gën a yées bu la dal yow xaw ma beneen waaw wal iyaazu billaah wal iyaadu wallahi billah léegi gaa yi nga xam ne nag naafiq yi nga xam dañuy nekk ci biir julli ñi bëgg njombe waaw yu ñaaw yi di tasaaroo fi ladina amanu ci ñi gëm yàlla lahum borom bi ne ñeel na leen adaabun alim bu tax waaw ñooñu nag jarul ngeen nekk fi di soupçonner ay nit ñoom diw mais ku wane lu leer comme li Ibn Mas'ud waxoon waaw comme niñ ko gisoon keroog bi waa ji ne voilà ñu indi waa ji ne ko ah kii de diwlo waaw lexam bi nag mu ngi toq ak li nga xam ne mooy sàngara mu ne ñun inna nuhina an tajassus waaw waaw lii mooy waxu ñi nga xam ne ñoom la sharia yar waaw c'est pas que nekk di soupçonner gars yi ah diw mii ci ñoom la bokk nangam ak nangam ci gars yi nga xam ne jënd nañ leen naan déet waaye nag tere nañ ne ñuy espionné la waaye la wala walakin waaye in yadhar lana shay'un na'khudh be képp nag koo xam ne yaa ñëw ci kanamu télé bi wala média yi wala rajo yi jëfuur wala ci site euh, YouTube yooyu jëfuur nag wax li nga wax ah déet la nga wax nag moom lañ lay jàppe la nga feeñal wala mu ngi noonu wal iyaadu wallahi billah kon lii kon mooy eh, ñi bëgg ak monte di tasaaroo ci way ngëm yàlla yi mooy da leen di neex te loolu la baabu nahyi an izhaari samaana buntu bi da koo teg aay yi yëpp loolu lañuy ñuy wane tere ngay kontaan ci mbonte lu naqari lu dal ay jullit nga ciy bëgg wala jullit te yi naa fi xii noonu lañ meloon ndax noonu lañ doon doxal ba borom bi doon leen dénoncer seeni mbir bi duut baaraam ci li nga xam ne mooy mbonte gi nga xam ne moom lañ nekk sa xaadisatul ifki nga xam ne loolu ñoo ko doon ñoo ko doon jaxal ñoom Abdallah ibn Ubay ak clamam bu yiis bi ay acolytes waaw di indi tuuma gu toll noonu ñu teg ko ci deru Sayyidatu Aisha radiyallahu anha waaw fu lépp loo xam ne xew na rek diggante muhaajiruuna yi lansaar yi ñu fexe def ko euh, euh, sujet boo xam ne mooy tax ñu tàqale ko waaw nga xam ne li leen masa neex mooy fekk jullit nekk noonu ci jàmm du leen neex il faut problème di am ñooñu nga xam ne ñooy samaata waaw malheur lañ bëgg muy dal way ngëm yàlla yi loolu nag jikkoy naafiq la te xam nga ne moom jikkoy naafiq na mu jikko loolu bokk na ci li nga xam ne dañ koo xaraamal te bokk na li tax mu dugg safara di fa sax ak muy ñàkk gëm yàlla gi mu ñàkk gëm yàlla moo ko poussé ci loolu wal iyaazu billah léegi al imaam al xaafidu an-Nawawi ci côté xadis yi mu indi fii li nga xam ne mooy <coughs> benn xadis muy xadis mille cinq cent soixante-dix-sept mu dawaan Waasilata ibn al-Asqa' radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tuzhiri shamaatata li axiika fayarhamuhu allahu ta'ala wa yabtaliyak rawaahu tirmidiyu rahimahu allahu taala wa qaala xadiisun xasan qaala al-imaamu al-xaafidu an-nawawiyu rahimahu allahu rahmatan waasi'a mu ngi xadis bi nga xam ne kot doon na moom kese la fi mu ne waan Waasilata ibn al-Asqa'i mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne yàgg lañ fi gis saxaabaam ci ay gis wax sax ay xadiisam ci Riyaad bi muy Seydina Waasila ibn al-Asqa' di doomi ku ñuy wax al-Asqa' al-Laysi radiyallahu anhu ne woon taalibe Yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne eh, qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla di de sallallahu alayhi wa sallam nee na laa tuzhir bul feeñal ash-shamaatata ak mbégte ak kontante li axiika ñeel sa mbokk mi nga xam ne musiba da dal waaw waaw musiba da koo dal liggéey bu mu doon liggéey licencié nañ ko nga kontaan mel ni yow mel ni da ngaa gañe da ngaa gañe ab trophée walla iyaazu billaah waaw <laughs> waaw bi nelaw ba yàndoor ndax kontaan nga ci li nga xam ne mooy sa këli say bokk jullit bi dàq nañ ko waaw kay waaw wal iyaazu billah <laughs> mu ne loolu bu ko wane de boo ko defee xam nga looy risque fa yarhamuhu llahu mooy borom bi daal di koy yërëm moom bi daal ko yërëm wal iyaazu billah cay way jële waaye man baaxul waaw fa yarfa'u fa yarhamuhu llah borom bi daal di ko yërëm wa yabtaliyek yow nag kantaa yow mu daal di lay eh, eh, eh, nattu nag mu daal di lay nattu teg la lu raw wala lu mel ni la ko doon reetaane la ko doon reetaane yàlla teg la ko hmm. moom nag mu yërëm ko dugal ko ci yërmandeem ginnaaw natt boobu ndax natt moom moo di kerkeraani law li yaay waaw waaw borom bi fa yubtalal mar'u ala hasabi diine waaw Allahu akbar waaw fa kaana fi diinihi sulban ubtiliya waaw waaw ñu koy ñu koy ñu koy kii loolu la loolu borom bi di nattu jaam bi selon fi ngëmmam tollu borom bi teg sa mbokku jullit lu mel noonu au lieu nga am compassion nga ñëw wane vraiment keneen tiis wi ko dal yéena ko bokk voilà mu feeñ sa xar kanam ak sa doxalin ak sa lépp mu jaral la jour boobu sa programme ya nga doon am au minimum nga am loo ci teggi quoi ba sa mbokk mi xam ne moom bokk nga ak moom tiis wi waaw loolu mooy li jaadu mais nga ñëw di di kontaan waaw walla iyaazu billaah mu ne loolu xam nga looy risqué fa yarhamuhullah borom biiram wa yabtali yow nag daal mu daal lay nattu nag waaw léegi nag mu changé yi léegi ndax wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna naas la borom bi wax bis yaa ngi noonu waaw ñun ñoo koy jàllar diggante nit ñi waaw waaw dangaa jàpp na yow yaay kan ba yow ngay kontaan ci lu dal ak jullit yëkkati sa bopp borom bi wàcc la te waxoon nañu man tawaada lillahi rafaa yow nañ defoo ko képp ku wàcce boppam ngir yàlla borom bi dina la yëkkati yow nag nga ñëw di caaxaan au lieu nga def ko defoo ko ngay kontaan ci loo xam ne moo dal ak jullit wal iyaazu billah léegi kon xadiis bi eh, noonu la mu ne rawaahu solo na ko at-Tirmidhi daal imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrat at-Tirmidhi wa qaala bi mu ko solowe mu ne xadiisun xadiis la xasanun bu baax léegi eh, laaj mu njëkk bi mooy est-ce que moom donc ñoo moo ko solo ñu ne la waaw est waaw moom moo mooy ki ko solo moom donc waaw mu ngi ko indi ab abwaab ñu def kitaab abwaabu bunti sifatil qiyaama war raqaa'iq wal wara an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu bi nga xam ne mooy wax sifa meloo al qiyaama bi su taxawaay ba. war raqa'iq ak yi toolay xol wal wara ak sàmm an rasulillah yi yëpp nag ñu koy tubbi di ko jële ci njàngaleem yonente bi alayhi salaatu wa salaam mu ne baabul bunt mu ne haddathana Umar ibn Isma'il ibn Mujalid ibn Sa'id al-Hamadani mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Umar ibn Isma'il ibn Mujalid ibn Sa'id al-Hamadani al-Kufi wàccoon Baghdad kon al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala moom nii nag Euh, imaam al-Haafiz Hajar nag dane waa ji nag matruuk la <laughs> waaw <laughs> akbar waaw waaw mooy koo xam ne ay waxam jar da dàq moo tax kii doon wax eh, ki mu tudd <laughs> Yahya ibn Ma'in ne gis nga waa ji nii non waa ji laysa bi shay du dara kaadib narkat la rajulu su'in xabiis nit ku bon a ngi xabiis ku bon a ngoogu nitu ay ku bon waaw waaw mu ne xaddata an abi muawiya nettali na jële ci abu muawiya bi xadiisan xadiis boo xam ne laysa lahu asl amul benn cosaan kadaba da doon nar ba pare nar na an al-A'mash jële ci imam al-A'mash an Mujaahid mu jële ci euh, Mujaahid an Ibn Abbaas mu ne Abdullah mooy mu créé ab ab ab ab kàllale Mujaahid lii rafet na de A'mash ci Mujaahid mu jële ci Ibn Abbaas an Nabi sallallahu alayhi wasallam waaw hmm? <laughs> ah, ah. mooy après mu ne mooy xadis boobu da wax aliyun saydna madinatul ilmi aw kalaamun hada maanaahu mu ne saydna mooy mooy dëkkub xam-xam waaw xam nga xadis bii nii xadis bu siiw la waaw <laughs> boo déggee siiti nag ak ñoo bari luñ koy wax waaw wala ñu naan eh, eh, ana madinatul ilmi wa aliyun baabuha man maay ki nga xamante ne maay dëkkub xam-xam Seydina Ali mooy buntu ba radiyallahu anhu waaw loolu noonu bu dee ci wàllu ay càllale moom xadiis dara yuru ci waaw bu dee càllale moom amul benn ni ñuy natte xadiis bu wér amul benn boo xam ne wér na ci waaw loolu moom léegi nag am ñoo xam ne dañ koy <laughs> jàpp ci beneen wàll mais ci wàllu càllale ni ñuy jàppe xadiis dara wéru ci moom waaw wallahu taala aalam waaw léegi nag waaw Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hmm. waaw waaw alors que baayam ku baax la woon muy Ismaïl ibn Mujalid waaw moo tax Yahya ibn Ma'in ne man man jëli naa xadiis karabtu an Ismaïl baayam jëli naa ci moom ibn Mujalid walaysa bihi baas amul pro amul amul abdi walaysa bihi baas amul problème waaw waaye waaye wa kuntu arab annabnahu hada Omar moom moom moom après mu wax li waxoon sànq fee wal iyaazu billaah moo tax daal moom wirul ab matruk la koo xamante ne nii eh, ay waxam jarda dàq ki nga xamante ne mooy ganaar yàlla tere cuut ba waaw kon kii matruk la xam nga kon problème bu rëy mu ci xadiis yi waaw muy sëriñ imam al euh, Tirmidi rahmatullah alayhi qaala mu ne hadathana moo tax boobu imaamu Tirmidi le fait que mu ne xadis bii nii xadisun xasan loolu lu yéeme la waaw <laughs> waaw waaye dinañ ñëw li tax amaana muy wax loolu waaw ndax da koy indi ci beneen beneen càllale voilà mais bu dee càllale bii moom moom moom laysa bi wér moom haddathana Umar ibn Ismaïl ibn Mujalid Matruk ibn Sa'id al-Hamdani qaala mu ne akhbarana mu ne mu ne qaala haddathana Hafs ibn Ghiyath mu ne ki wala nettali mooy Hafs ibn Ghiyath mooy ku wér ki rek ku ponkal ni Hafs ibn Ghiyath ibn Talq ibn Mu'awiya ibn Malik ibn al-Harith ibn Tha'laba ibn Rabi'a ibn Amir ibn Jusham rahimahullah Abu Umar an-Nakha'i al-Kufi al-Qadi gane àdduna cent dix-sept génn àdduna cent quatre-vingt euh, cent quatre-vingt-quatorze voilà rahmatullahi alayhi ha mu ne taxawal nag ma indi la beneen càlla wa axbarana Salamatu ibn Shabib waaw budul woon lii moom waaye hadis bi moom dañ koy tegi ne waaw mu ne ta xabaare nañu Salamatu ibn Shabib di Salamatu ibn Shabib an-Naysaburi Abu Abdurrahman al-Misma'i an-Nasa'i al-Makki rahmatullah alayhi al-Muqri u newoon siqa génn àddina deux cent quarante-sept kon mooy la nga xam ne moom la kële doon taxaw moom effacé na ko Umar ibn Isma'il la imaamul at-Tirmidhi am na ci beneen sëriñ mu ne qaala haddathana Umayya ibn al-Qasim léegi ñu seet ñi ci des mu ne nettali nañu Umayya ibn al-Qasim al-Hadhdha al-Basri waaw lii nag euh, mooy beneen juumte boo xam ne euh, ci kii ni mu tudd alhamdulillah muy Umayyah ibn al-Qasim al-Hazza sauf que imaamu Tirmidhi nu sax yi ñor lii la wax dana Umayyah ibn al-Qasim alors que boroom xam-xamu hadith yi dañ ne non amal xam na Hajar ñeneen yi dañ ne non lii moom juumte la du Umayya euh, du Umayya tuddul qasim non da daa am qalb al-Qasim ibn Umayya la al-Aqadi al-Adawi wa al-Hazza Abu Muhammad al-Basri newoon saduqun waaw waaw imaam alxaafis na xajar ne ku dëggu la Ibn Hibbaan moom da ko wéradil ci loo xam ne tegu ko fenn bilaa mustanad loo xam ne amul cislaay voilà mais kii ku dëgër la ku ku ku ku dëggu la voilà ku dëggu la kon nag euh, loolu kon mu ne ba après nag ci la doon wax ne kii day jëfe juuma imaamu Tirmidhi euh, kii tuddul noonu Umayya ibn al-Qaasim al-Qaasim ibn Umayya la tudd <laughs> waaw loolu la tudd mais tuddul ni nga xam ne noonu la ko woowe nii waaw wallahu taala a'lamu voilà waaw wallahu taala a'lam waaw wala ci taqrib eh, la ko wax ne al-Qasim ibn Umayya al-Hazza noonu la waaw basariyun saduq min kibar al-ashira da'afahu ibn Hibban bila mustanad waaw mu ne moom nii basara basar yi la mooy basara la dëkkoon saduqun ku dëggu la min kibaari ashara bokk ci tabaqaat yi classe yi dixième classe bi la bokk imaam ibn Hibbaan rahimahullah daal na koy da da'ifal ci loo xam ne amul fu ko teg fu ko wiir mu ne nag wa waqa rot na fii ba'd nusakh at-Tirmidhi Umayyah ibn al-Qasim te mooy bii ñu yor wa huwa xata mu ne nag am na ci yenn nusaxu imaamu Tirmidhi au lieu mu ne al-Qaasim ibn Umayya foofu la fa nekk Umayya ibn al mu ne loolu tamit loolu la wax waaw waaw mu ne suuf que euh, ñëwee ci nu sax kon nag mbir mi kon du sax ki juum wa huwa xata'un minhu juum te la boo xam ne soit lii moo maanaam ci imaamu Tirmizi ci boppam moom moo juum naan Umayya ibn al-Qasim alors que du lool al-Qasim ibn Umayya la aw min shaykhihi wala boog ci sëriñam waaw mu ne wax sawaabu liy dëgg mooy al-Qasim ibn Umayya al-Hazza al-Abdi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a léegi kon buñ ñëwaatee alqasim moom Umayyatu ibn alqasim la wax kon alqasim ibn Umayya mooy li gën a dëgër albasari qaala mu ne haddathana Hafs ibn Ghiyath gis nañ ko sànq an Yazid ibn Sinan mu jëlee ci ku naan Yazid ibn Sinan Yazid ibn Sinan ash-Shami Abul Ala ad-Dimashqi al-Basri mawla Quraysh moom saduqun la rahimahullah génn àddina la 135 rahmatullah alayhi mu ne an Makhuul mu jële ci Makhuul di Makhuul ash-Shaami al-Qurashi mawlaam Abu Abdillah ñi ne Abu Ayyuub ñi ne Abu Muslim euh, euh, euh, waaye moo gën a siiw voilà rahimahullahu ta'ala moom Makhuul kañ la gën a àdduna daju ñu ko génn àdduna cent douze rahmatullah alayhi fiqa la ku bari woon lu muy irsaal ku siiw waaye nekk boroom xam-xamu fiq bu siiw ash-Shaami an Waasilata moom moo jële ci Waasila ibn al-Asqa'i di Waasila ibn al-Asqa ibn Ka'b ibn Aamir ibn Layth ibn Bakr ibn Abdi Manaf eh, rahimahullah Abul Asqa ñi Abu Muhammad ñi na Abu Qursafa ñi na Abul Khattab ñi na Abu Shaddad ñi ne waaye eh, wax yeneen yoo xam ne wuute na al-Laythi radiyallahu ta'ala anhu ne woon Sham waaye ne woon na Basra eh, gane àddina vingt-deux ans avant hijra Yonent bi alayhi salaam di gàddaay voilà mooy laata sax ñu koy woote ñu ñu koy yónni officiellement moom yeneen saa salaam moom mi juddu woon na génn àddina nag l'an quatre-vingt-trois moom Seydina Waasir am ñu ne l'an quatre-vingt-cinq muy saxaaba bu siiw radiyallahu ta'ala anhu wa arda annahu qaala mu ne qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na la tuzhir shamatata li akhi bul wane li nga xamante ne mooy ak kontaan ci musiba gu dal sa bokk voilà bu ko defee fa yarhamuhu allahu wa yabtalik bu ko defee boroom bi daal di lay daal di koy yërëm yow nag daal mu daal di lay nattu nag voilà nattu la nag teg lay épreuve yoo xam ne <laughs> mooy teggi ko kee teg la ko nag waaw léegi moom fa ne woon bi kaso kaso nattu yi nga ko ree léegi nag ñu yóbbu nga jekki rek retrouver sa bopp ca derrière baro ya bu boobaa waaw riira bien kii riira le dernier comme nasaraan bi wax dina kekku bu baax kay ku mujjee kekku <laughs> walla iyaazu billaah imaamu Tirmidhi nag bi mu ko solo dana hàdda xadiisun xasanun xarib voilà dana lii xadiis la boo xam ne bu baax xaribun boo xam ne bu tumaanke la imaamu Nawawi lan la wax imaamu Nawawi dana waqaala mu ne xadiisun xasan moom foofu la yem waaye xarib bi lay dugul loolu yàgg nañ koo gis ne lool seetu nañ ko ci saxi imaam Euh, at-Tirmidhi rahmatullahi non ci Riyadu Salihin imaamu al-Hafiz as-Suyuti al nawawi rahimahullah yu bari xasan gi ca lay yem xaribe yooyu lu bari biñ gis mu ndaale ko loolu nag waxoon nañu soit nu sa bi mu yoroon noonu la demee wala boog moom moom moo gërëm di doyloo foofu wallahu ta'ala a'lam kon hadis bi gis nga bu dee càllale bu njëkk ba moom mu Umar ibn Ismaïl loolu moom matruk la waaye bii nii eh, bu nii mën na nekk xadiis boo xam ne day nekk loo xamante ne eh, mais Hafs ibn Ghiyath est que Burd ibn Sinan wax naa ko ah si Burd waa wax naa ko <laughs> voilà moom moo nekk digganteem ak Makhul loolu mën na nekk xadiis boo xam ne bu xasan la comme ni imaam at-Tirmidhi wax wallahu taala alam léegi nag lëkkaaleem ak suñu bunt bi ginnaaw loolu mooy ne euh, lii dafa leer di xaraamal di tere quand même ndax loolu vraiment mooy vraiment ak cynisme il faut être cynique quoi mooy koo xamante ne pour loolu nga man ko def nit nan ngay defee nit musiba dal ko mooy bëgg waaw insensibilité boobu kooku sax du daa insensible sensible na mais côté bu bon bi mooy li dal lu naqar yi ëpp jullit moom day neex ci moom waaw kooku lan la jullit mën a yàqoo xol ba mel noonu wal iyaazu billah moo tax yeneen saa sam artuma mel ni kuy wax kenn ku nekk ci ñun laa tuzhiri shamatata li akhi waaw bul wane mukk ko ne yow musiba di dal sa mbokk dang nga cee kontaan waaw moo tax nit ki tamit war nay nekk koo xam ne bu mu def musiba gu ko dal mu dem nettali ko parce bu koy nettali lu bari bu ko nettalee noonam du def lu dul ah may ko lum ko gën reetaane waaw Allahu akbar moo tax kii al imaam ash-Shafi'i rahimahullah loolu ñu naan diiwaanam la xasida yooyu nga xam ne moom lañ dajale ne diiwaanam la moom moo ko kii mooy bi xati xasidaam boobu da'il ayyaama tashaa'u <laughs> wa nafsan idha hakama al qadaa'u wala tajza li xaadisati layaali fama li xawaadisi dunya baqaa'u voilà wa kun rajulan ala al ahwaali jaldan wa chiimatuka samahatu wal wafaa'u voilà mooy boobu noonu wa in kasurat uyubuka fi lbaraya wa sarraka an yakuna laha gitaa'u tasattar bisaxaa'i fa kullu aybin yughatihi kama qila saxaa'u wala turi lil aadi fii la ci soxla wala turi lil aadi qattu zullan fa inna shamaatata al a'daa balaa'u wala tarju samaahata min baxiilin fama fi nnaari lizam'aani maa'u voilà <laughs> mooy wala turi bul wane lil aadi yi sa noon yi xattu mukk mukk zullan ak toroxtaange ak tamit faiblesse gu la dal parce que ñoom li leen neex mooy nga say tànk àgg suuf sa jullootoo duñ am lu leen kontaan loo kon nag bu la lu metti dalee bul ñëw fexeel ba ñoom moom buñ ko xamee ci yow waaw bu ñu gis bi la xool gis ne yow mii am na loo xamante ne lu du noonu lu la dal la lu tax mu ne fa inna shamatatal a'da ndax kat reetaan gula say noon di reetaan ci musigi gula dal ñu bëgg loolu kese boo ko yëgee balaa u beneen façon natt la bu tegu ci li la dal yow waaw parce que loolu en fait dafa man a jeexal xol quoi ka nga xam ne borom bi moom la la booleel muy sa mbokk mu war la soutenir jamono yu metti yi nga nekk jamono yu metti yi non seulement teen bi nga nekk jëlul baag yor ko ngir nga jàpp ci mu fexe xëcc mu jël ay xeer di la ko joor ci biir teen bi di la ay xeer ngir muur la ci biir teen bi ba dootoo génn toj sa bopp non seulement mais sànn ci xeer ba mu fees del foofu mujj nekk sa bàmmeel xam nga loolu rien que gis ne ko benn ci musiba la daal beneen façon musiba la loolu nag la yeneen tubaab yi saa saa bi ñu mooy tëddukuloo kenn ku nekk ne bul wone nag loolee jikko ju ñaaw joojee ngir sa di kontaan ci lu dal sa musiba bu dal sa mbokk bu ko defee fa yarhamuhullah borom bi yërëm ko wayabtalik yow nag mu daal di lay natt waaw mbir mi noonu la mooy li ñu waxoon sànq ay wa a ayyaam al ayyaamu duwal bis yi day na rek ah boo ko gën a àddina bi day neex tout le temps kan nga gis ay àddinaan neex tout le temps tout le temps tout le temps day neex di am lu naqari loolu mooy sens de la vie sax waaw sinon ñoo xam ne buy neex tout dañuy beew jàpp na ñoom fii mën ñoo am lu particulier lu particulier loo xam ne la ñeneen ñi amul loo xam ne moom lañ jagoo parce que ñoom ñoo mel ni seen seen nangam alors que loolu lépp du dara dogalu yàlla képp la waaw xéewalu yàlla moo sotteeku seen kaw ñu beew dong waaw waaye euh, borom bi nag mooy jàllal bu mbir yi nu ngi ko soobe tay mu neex in yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithlu waaw wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna an-naas mu ngi koy wax ginnaaw bu dee ne yéen saxaaba yi Seydina Muhammad yi radi alayhi salatu wasalaam radiyallahu anhu leen dal tey ci Uhud metti na ay blessure ay ngaañ-ngaañ yeen am ay ay ay ñu faatu yëg leen ne ñi leen ko teg di waa Quraysh teroon na la lu mel nii Badar soixante-dix lañ faatoon ñoom Uhud ñu faat soixante-dix voilà waaw loolu borom ne wa tilkal ayyaamu bi si yaa ñu noonu nag ñun ñoo koy jàllale diggante nit ñi waaw moo tax Abu Sufyaan naa nag yow mu duwal al ayyaamu boog duwal yow mun lana <laughs> al harbu sijaal al harbu sijaal al ayyaamu duwal wal harbu sijaal yow mun lana wa yow mun alaynaa on le hubal on hubal on hubal <laughs> <laughs> waaw yaa ngi noonu al ayyaamu duwal mooy day tourner rek voilà waaw yii nañu gañewoon Badar tay gañewaan nañ nga mais yeneen jël nañu ñu waaw jël nañu ñu revanche sooy <laughs> bari den naar ga naan vive Hubal nee leen vive Hubal vive Hubal vive Hubal seen yàlla caaxaan boobu <laughs> walla yaazu kon kontaan ci lu dal ak lii daal musiba la lii yëpp day war nañ dafa xaraam ndax boo ko defee borom bi de toute façon daa innamal a'maalu binniyaat la nga yéene rek loolu lañ lay def waaw te walla yahiiqul makru sayyi'u day ñëwaat illaa bi ahli waaw ña nga xamante ne mooy al makru sayyi mooy pexe mu ñaaw ba nga xam ne moom nga yaakaaral di ko waajalal di ko yéene sa bopp bokku jullit na leer na yow mbir mi ci sa kaw lay kuppuwaat rek waaw ña nga xam ne ñoom ñoo ko yéene woon ci ñoom lay dala waaw mu noonu walla iyaazu billaah moo tax ñu mel noonu seet leen waaw fa ñuy mujj duñu am suul xaatima da leen a yomb bu leen borom bi repéché wul jéggal leen ñu jéggalu indiwaat leen ba ñu génn seen mbonte boobu seetal ñu mel noonu waaw mujj gu mujj gu rafet da leen a jafe ndax borom bi lii yeneen saa la wax mooy am sa yar xam léegi te tout temps xaalu ka mu doon yéene lu ñaaw la te mu kontaan noonu ci moo koy gën xaal te noonu mu ko gën a xaal ci àddina nag alaaxira noonu tamit lu koy gën a xaal waaw fa yarhamuhullah borom bi daal di koy yërëm wayat taliit léegi nag yow mu dugal la waaw waaw waliyasu billah kon ahadana allahu min alghurur léegi al imam alhafid an-Nawawi mu ne wa fil baabi hadith abi hurayra mu ne nekk na ci bunt bi beneen hadith boo xam ne bokk na ci bunt bi lu fi mën a dugg hadith sayyidina abu hurayra saabiq bi nga xam ne moo jàlloon fil baabi fii baabi tajassus ci bunt ba nga xam ne moo doon wax mooy espionné wante waaw tere buñ ko tere mooy hadith bu njëkk ba mille cinq cent soixante wa an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala iyyaakum wa dhann fa inna dhanna akdhabul hadiith wala tahassasu wala tajassasu wala tanaafasu waaw wala tahaasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibaadallahi ikhwaana kama amarakum loolu la al muslimu akhul muslim laa yazlimuhu wala yaxdulu wala yaxqiruhu lii la ak jullit mooy mbokkam mooy jullit ni moom du ko tooñ du ko gàcceel wala yaxqiru te du ko tuutal waaw alors que tuutalam jullit day na la ko dal ci lu metti nga ciy kontaan te doo ko gàcceel xam nga gàcceel nga ci mbokk bu dee ne daa nekk ci ay musiba nga ciy bëgg waaw nit du am bëgg ñu wax la ko yow mu mel ni tuusawu la du tout ay loolu mooy lan waaw jaralu la sax ah nga teel a wàcc ngir jaar këram dalal ko nangam ak nangam déedéet waaw nekk ci sa biir rek waaw sa mbiri àddina ah non xam nga liggéey bi sa waay yooyu yëfi caaxaan la te lépp loo bëgg amal jot yaa ngi koy amal jot waaw nga ñëw kenn gisu la ngay taafantaloo waaye xam nga damaa jàpp liggéey bi ak gone yak nangam xam nga rek waaye yow waaw bis boo deelee di nga bëgg ku la kii de waaw wallahi di nga wét yoo yoo xam ne yaay di bëgg ko la daxaw ndax l'homme est le de l'homme innamal na ixwa ay mbokk lañ waaw nekkuñu di dund en autarcie ku nekk nekk ci sa île déedéet borom bi dañoo boole l'homme est un animal social waaw daa nekk nit koo xamante ne ni nit daa nekk koo xamante ni daa bëgg di eh, duggante ñun ñii di am ak ñoom ay relation am na leen yàlla binde ñuy bind ñu ñu nekk ñoo xam ne dañoo jaay àll voilà waaw mel ni ñu xanaa requin yi sax dinañ xaw a xanaa tatagalante léeg-léeg moom walla iyaazu billaah loolu nañ moytu ndëkku yal nañu aslahana allahu tabaraka wa kon mun a xadis boobu day dugg ci bi mooy kulul muslim alal muslimi haram muy xadis gisoon nañ ko kon ci kaw noonu lañ jeexale li nga xam ne mooy bunt bi bii di ñëw ñu gis beneen bunt boo xam ne bu gàtt la comme bii la aaya xadis jeex na <laughs>